a'uuzu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim bismillahi arrahmaani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursaliin wa imaami almuttaqiin almabuusi rahmatan lilaalamiin seyyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam. ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci fukkeelu at mi ak benn ci gàddaayu yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu mu dëppook at mi nga xam ne tawafaahu fii ci la ko boroom bi tabaaraka wa ta'aala daldi jële comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ni mu génn àddina moom ma alayhi salaatu wassalaam ci yoon euh, jeexaloon nañ siira bi war na jeex waroon na jeex comme ni nga xam ne noonu lañ ko digge woon mooy dinañ topp mbir mi ba àgg fi nga xamante ne nii moom la aleyhi salaatu wassalaam di deme ila rafiqil a'la ba mu ñuy deme ci àndandoo ba gën a kawe loolu gis nañ ko walillaahi alhamdu wal minna suñu boroom tabaaraka wa taala mi nga xam ne lahul mann wal fadl aleynaa daldi dëppaale mbir mi daldi yem ñu yem foofu la jeexale ko ci weeru koor gi nga xam ne ci lañu ko tàmbali woon ci atum 1435 ñu jeexal ko ci weeru koor atum 1440 nga xam ne weer woow di weeru alquran muy weer wi ñu ne nekk ci fan yu mujj yi mooy weeru alquran comme ni ñu ko fàttali woon bi nga xam ne ci lañu koor gi dab ñu ne ci siira bi ba léegi ñuy fàttali loolu le suñu boroom mi defoon ñu ubbi ko ci weeru koor moo defaat ñu tëjaat ko ci weeru koor mooy ñu jeexal ba ñuy tàmbali la juddoog alayhi salaatu wassalaam lañ tàmbali woon waaye ñëw nañ ba moom ni muy génne àddina salawaatullahi wasalaamuhu alayhi mu dëppoo ak weer wañ ko tàmbale woon walillaahi alhamdu wal minna mbir yi wër-wërloo na ba delluwaat fa mu tàmbale woon muy weeru koor bada'naahu bi ramadaan wa haa naxnu qad faragnaa bi ramadaan fi shahri faragnaa fi shahri ramadaan ci weeru koor lañ ko jeexal mu dëppoog juróomi at yoo xam ne def na ko walillahi alhamdu wal minna walillahi alhamdu wal minna alhamdulillahi fi bad'in wa fi xatami sant yàlla mënuñoo wax lu gën a kawe loolu fii bad'in ci tàmbale gi wa fi xatami ak tamit ci tëj gi waaye dafa am loo xam ne baax naa euh, dem ba foofu loolu rek a tax waaye sinon mënoon nañu arrêté bi nga xam ne ci lañu as-sayyidatu Aïsha ak riwaayaat yi ni ñu wone nettaliñu ñu moom alayhi salaatu wassalaam nan la wuyjee boroomam waaye nag ñu mébatoon ne nañ ci teg lii moo tax ñu continuer boobu ba léegi ginnaaw bi mu génnee àddina lan moo xew ginnaawam ak nan lañ ko toppatoo ay mbiram ak nan lañ ko dence bu ñu àggee foofu nag ñu arrêté complètement inchaa allahu taala lool moo tax ñu continuer nii amaana mu jeex muy loolu noon jeex ci weeru koor bi amaana mu jeex bésub kor yi wala nu man di demee inchaa allahu taala wala beneen bés rek ci bés yi muy bésub feet yal nañu suñu boroom def tamit noonu nga xam ne noonu la buñ génnee ci koor gi nekk ci feet ñun itam buñ paree ci siira bi nga xam ne du deñ di ànd ak ñun moom alayhi salaatu wassalaam mooy jàngat nañ li nga xam ne mooy dundam gi waaye jàngatuñ ko ngir ne léegi nañ ko teg ci tirwaar yi déedéet muy muy ànd ak ñun waaye nag bi liggéey boobu paree ah ñuy ñaan suñu boroom mu tombeek li nga xam ne bu tombeeg weer yi nga xam ne ñoo jëm ci weeru kor yi loolu nga xam ne iidan lil mu'miniin yal na tamit lii mbir mi ku ko déglu ba mu jeex mu nekk feet ci yow mooy ngaw am aaj loo xamante ne jar na nga man cee feetu waaw ndax feet tekkiwul comme ñun niñ ko dégg rek ay mbumbaay ki xumbaay ki rumbaay déedéet mooy xéewal gu la sa boroom defal gu màgg màgg nga ko ci delloo sant yokka sant loolu mooy feet muy xew muy tout le temps di ñëw di renouveler wu aada yaudu di di dellu si al iid loolu la ngay renouveler ah xéewal sant xéewal googu la sa boroom defal loolu mooy feet waaye du rek ay wa mbumbaay xumbaay rumbaay waaw dañuy reconnaître xéewalu yàlla alayna waaw laqad manna allahu ala almu'minin comme ni mu ko waxee waaw id ba'atha fihim rasulan allahu akbar allah laqad manna allah wallahi buur yàlla xéewale na jullit ñi ba nga xam ne ci lay leen yebale way ngëm yàlla ba mu leen yebale ndaw bi nga xam ne mooy sayidina muhammad alayhi afdalu salaatu wassalaam kon nag loolu nañ koy bàyyi xel kon tey ñu war a continuer fi nga xam ne fi lañ yemoon kunna ma siddiq allahu akbar allah allah allahu akbar kunna ma siddiq allah kunna ma siddiqi abu bakr radiyallahu anhu allah ñu ngi woon ak siddiqul umma allahu akbar amsalu naasi bi rasulillah allahu akbar saaxibuhu idhuma fil ghaar Allah ànd ndoowum ba ala taarik ama taariku lii saaxibi xanaa du ngeen ma bàyyil sama àndandoo bi la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax law kuntu muttaxidan xalilan min ummati xalilan lattaxadtu aba bakrin xalila Allah walakin allaha tabaraka wa taala taxadanii xalilan kama taxada ibrahima xalila allah kooku nag la ñu yonent bi alayhi salatu wassalaam bàyyee ginnaawam ngir mu taxaw ay mbiram allahu akbar muru aba bakrin falyusalli binnaas muru aba bakrin falyusalli linnaas allahu akbar kon kunna ma'a siddiq kunna ma'a ibn abi quhaafa sayyidina abi bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah ah bi ko xabaar bi dikkalee que ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn bi mu agsee ni mu def delloo si gisoon nañ riwaaya yi nekk saxiixayni moom lañ mujje riwaaya imaam ibn isxaaq bu seydna abu hurayra gis nañ riwaaya Mawlana ibn Abbas fi saxiixayn waaye gis nañ riwaaya bi nga xamante ne nii ki ko nettali mooy eh, sayyidatu a radiyallahu taala anha nekk tamit ci saxiixayn ci même xadiis bi muy ñaari xadiis yoo xam ne benn bi sayyidatu Aïsha beneen bi ci Mawlana ibn Abbas Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhum daal di koy nettali Allahu akbar ñu war a continuer inchaa allahu taala keroog bi seydna Umar ibn al-Khattab génn ci néeg saydatu Aïsha seydna al-Mughira ne ko yoneen maata rasulullah mu ne ko kazabt innaka mru'un taxuusuka fitna ne ko kazabt te wax nga lu amul yow al-Mughira déppi boobu seydna mu ngi nekk ci jàkka ji ne képp ku ma ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn na àddina dinaa taqale boppam ak baatam waaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam génnul àddina balli am ba des mooy dafa dem rek ci rendez-vous comme ni Seydina Muusa ibn Imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wasalaam daldi woon deme wuy ji boroomam ci quarante guddi après mu ñibbisi yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la def ndax du génn àddina lu dul yaqtu an yuf an yuf hatta yufni Allah al lu dul borom bi tabaaraka wa dina jeexal naafiq yi waaw te yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ñëwee dina dagg waaw te dina rey képp koo xam ne neewoon nga dafa génnoon àddina Seydina Siddiq ñëw wa qad uh, ataahu xabaru an an ataahu an huwa fi as fi fi al mu jóge ca quartier boobu la ñëw dugg ci traversé waxula kenn ba ni muy deme ci alayhi salaatu wassalaam wuññi li nga xam ne mooy muuraay biñ ko muur liñ ko sànge ci xar kanam bi gis ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maata rasulullah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun de ci borom bi lañ jóge te ci borom bi lañuy dellu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun de ci borom bi lañ jóge te ci moom lañuy dellu ba pare mu ne laqad tibta hayyan wa mayyita wallahi inna almawtata allati katabaha allahu alayka laqad duqtaha ya rasul allah waaw waaw waaw ne ko wat naa ci yàlla man a siddiq fóon ko ci ci jëbi waaw sëgg fóon ko ci jëbi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ne ko tibta hayyan wa mayyita tee nga bi ngay dund waaye bi nga génnee àddina teey nga allahu akbar wat naa ci yàlla ma a siddiq ne dee gi borom bi bindoon ci yow mos nga ko buur yàlla du la dagaat beneen dee ginnaaw tey yaa rasuulallah mu daldi delloowaat jooy rongoñ yi di di di di di sotteeku mu delloowaat kiiraay mbalaan bi génn ci nit ñi fekk Seydina Omar di wax naan ku fi wax na yonent bi alayhi salaatu salaam génn ko fat mu ne ko yaa rajul ayyuha rajul inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad maat alam tasma' Allahu ta'ala yaqulu innaka ci beneen riwaaya ne ko yaa yow mi nga xam ne yaay nekk di wat déglul nga xam ne xanaa déggoo suñu wax yow nga naan ku la wax yonent ba lay saa saam génn maata rasulullah ma ne ndawal yàlla li génn na àddina ne ko ijlis Seydina Omar continuer lim ne mu dem ne la nit ñi fekk fekk ko fam ne fa hamida allah wa athna alayhi mu sant yàlla kañ ko amma ba'd mu ne man kaana ya'budu muhammadan fa man kaana ya'budu allah fa inna allah hayyun laa yamuut wa man kaana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad maat képp koo xam ne ki nga doon jaamu mooy sëy borom bi tabaaraka wa taala yàlla ak dundam dee ko gaaral wa man kaana ya'budu muhammadan fa qad maat kanta képp koo xam ne ka nga doon jaamu mooy seydina muhammad yëgal na seydina muhammad kat buur yàlla jël na ko mooy génn na àddina tey waaw ba pare mu jàngal leen innaka mayyitun ah wa innahum mayyitun jàngal leen tamit wa ma muhammadun illa rasul lépp di ay aaya alquran qad xalat min qablihi ar-rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi allahu ash-shakirin allahu akbar ñépp mawlaana ibn abbas nee na mu ngi mel ni nit ñi keroog lañuy dóor a dégg aaya bi di mujj koo romb koo gis mu ngi wax li siddiq wax mu ngi wax aaya yooyu naan wa ma muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi ar-rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi allahu ash-shakirin allahu akbar allahu akbar allahu akbar wa ma muhammadun illa rasul suñu borom ne wa ma muhammadun sayyidna muhammad nekkul illa rasul dul ndaw yàlla qad xalat wéyoon na min qablihi lu ko jiitoon ar rusulu yonent yi alayhim salaatu wassalaam afa in maata ndax kon bu génnee àddina aw qutila wala ñu faat ko inqalabtum ala aqaabikum na ngeen di dellu ca seen gannaaw ci kéefër ga ngeen newoon suñu boroom yégal ne wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'a ku dellu sa gannaaw ginnaaw bi la leer gi dikkee ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo génn àddina na nga yëg ne falan yadurra allaha shay'a kooku du lor génnam googu ak désengagement bi mu def fa man nakasa mooy ma wax feneen innama yankusu ala nafsihi waaw waaw ku rëcc génn sa bopp rot ci engagement bi nga amoon ci l'islam parce que yonent bi alei sat génn na àddina na nga xam ne loolu sa bopp nga ko def sa kaw lay këpp waaye du lor buur yàlla dara wa sa yajzillahu shakirin te buur yàlla xel séef naa fay ash-shakirin ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi ñi ko sant ñi nga xam ne ñooy sant borom bi tabaraka wa taala foofu lañu yemoon foofu la ñu yemoon ñu waroon a continuer <coughs> waaw noonu la Seydina Siddiq ak see ak fas ci fas wi nga xam ne moom la waroon Allahu akbar Allahu akbar huwa Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah <coughs> ayyuha al-haalif ala rislik <laughs> yow miy waat defal ndànk waaw léegi ñu jël riwaayé boo xam ne al imaam yi bayhaqi la doon wax ne yeneen riwaayé loo xam ne am na ci nakaar parce que rawaahu al imaam al mu jaar ci yoonu ibn lahi'a wa fi ibn lahi'a da'f ah mooy am nag faiblesse gu nekk ci moom waaye qad rawaahu ghayru al imaam ibn nu mu tudd ima al-Bayhaqi qad rawaa qad rawaa ibnu al-imaam ibnu Isxaaq wa kadaalika al-imaam Abdurrazaaq wa Tabaraani ci yoonu Ikrima waaye mooy xadiis bi mursal la waaw fii mursal la waaye fële nañ xool riwaaya mooy bu ñoom bii nii ndax ci Ikrima ci yoonu Ikrima nga xam ne waaye loolu rubbama yashuddu ya'dudu ya'dudu ba'duhu ba'da waaw lenn li day dëgëral leneen li bu ñu àggee ci termes yi nga xam ne fii nakaara dinañu ko wax bu ñu jëlee riwaaya al-imaam al-Bayhaqi ah, ci dalaa'il an-nubuwwa al imaam al bayhaqi rahmatullahi alayhi solo ci yoonu parce que mu ngi ko jëlee ci al imaam al xaakim mu ne axbarana abu abdillah al xaafid muy al xaakim an-naysaabuuri qaala axbarana abu ja'far al baghdaadi qaala haddasanaa abu ulaasa muhammad ibn amr ibn xaalid qaala haddasanaa abii qaala haddasanaa ibnu lahiya qaala haddasanaa abul aswadi an urwata fi dikri wafaatihi sallallahu alayhi wa sallam wa haadhal hadiis aydan mursal naam wal hadiis qad mursal aydan moom itam mursal la mooy ci taabi'i bi la yem muy nettali ci. xadis la bu gudd nag wax fi yonent bi aleyhi salaatu salaam bés boobu ni mu génne comme niñ ko gise woon ci fajar gi bi ñuy julli eh, ba wax ni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génne àddina mu ne wa qaama Umar ibn al-Khattab yaxtubu an-naas bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génne àddina wa yu'idu man qaal mu ne wa qaama wa yatawa'adu man qaal waaw wa qaama Umar ibn al-Khattab Seydina Umar ibn al-Khattab daal di jóg yaxtubu an-naas di xutba nit ñi mooy bi yonent bi alayhi salaatu salaam biñ ne génn na àddina wa yatawa'adu man qaala maat bil qatl wal qat' wa yaquul inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam fi ghashyatihi law qad qaama qatala wa qata'a nee na Seydina Abdal eh, kii Umar eh, ibn al-Khattab radiyallahu anhu di tëkku képp koo xam ne nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn na bil qatli ci faat la yow ma ko wax wal qat'i ak daggaate la dina la faat faat gu metti képp ku mu dégg nga ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn na dina wa yaquulu te mu ngay wax moom Seydina Omar inna rasulallahi sallallahu mu naan dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fii ghashyatihi mu ngi ci loolu rek phase yu metti yooyu feebar bi doon ko teg ba muy nelaw mel ni ku nekk ci nelaw mu ne ci loolu la ne law qad qaama tey bu jógee qataa wa qatal wa qatal dina fa dina te dina faat ñan lay wax mooy naafiq yi ak képp koo xam ne nee nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam faatu na yow waroo nekk lu dul naafiq rek wala koo xam ne taxuusuka fitna kama sabaqa an qaala lil Mughira ibn Shu'ba fi hadith Yazid ibn Babanus inda al imaam mus al imaam Ahmad ibn Muhammad fi musnad as-Siddiqa Aisha bint as-Siddiq radiyallahu anhuma Seydina Omar ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa nekk ci phase boobu bu jógee dina faat te dina daggaate ñi nga xam ne ñooy wax loolu ci naafiq yi képp ku leen topp mu ne wa amru ibn qays ibn zaida ibn al asam ibn ummi maktum qa'imun fi mu'akhkhir al masjid yaqra wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi llahu shaakiriin waaw mu ne bi Seydina Omar di wax loolu Amr ibn Qays ibn Zaa'ida ibn Asam ibn al-Asam ibn Umm Maktuum ah mooy kan mooy Abdallah ibn Umm Maktuum muy Amr ñii ne Abdallah ñii ne Amr moom la ah Amr ibn Umm Maktum al-Qurashi ibn Qays ibn Zaida ibn al-Asam mooy al-A'ma al-mu'adhdhin mu'adhdhinu rasul rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam noddkatu yonent bi alayhi salatu wassalam moom ma kii woon ci abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma muy Amr ibn Umm Maktum ibn Qays ibn Zaida ibn al-Asam nee na mu nga ca gannaaw jàkka ja moom ca gannaaw qa'imun taxaw foofu la cag fii mu'akhiril masjid yaqra'u di jàng aaya yi nga xam ne as-siddiq jamono ji as-siddiq ak seegul selon riwaayé bi waaye fii riwa fii fii haadi xam nga lii nakaara ndax parce que imam ibn Mas'ud euh, Abdallah ibn Abbas gis nañ ko ci riwaayé bi wees wal hadith qad rawahu al imam al Bukhari rahmatullah alayhi wa kadhalika al imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal wa ghayrihima nga xam ne imaam Ibn Abbas nee na ña fa ne woon aaya yi bi ko Seydina Siddiq waxee képp ñun ñépp dañoo foogoon ne ñu ngi naan waaw aaya yii de mu ngi mel ni ma suñu koo xam <clears throat> ñenn ñi ñu ngi koy door a xam te loolu leen dëfal mooy bu doon ne Amr ibn Ummi Maktum lii muy wax nit ñaa ngi koy dégg konoonte kon moo tax fii lii nii dëgërul mu ne wamaa mu mu ne mu ngay jàng ca gannaaw jàkke ja naan wamaa muhammadun illa rasul waaw seydinaa muhammad de mooy aaya yi ñu wax sànk nekk lu du ndawu yàlla ba ni aaya yi jeex wa sa yajzi llahu shaakiriin mu ne wan naasu fi l masjidi qad mala'uuhu wa yabkuun wa yamuujuuna laa yasma'uun nee na nit ñi nekk ci biir jàkka ji seydinaa Urwa mooy nettali ci xadis bi wa fi sanadihi da'f uh, min uh, xadis ibn Lahi'a ibn Lahi'a naam mu ne uh, nit ñi nekk ci jàkk ji fees fi del di jooy waaw ñépp di jooyoo di dégg dara ñépp di jooy waaw ñépp ngi jooy waaw haqqan lahum an yabku ñii ñoom ñoo yey jooy mu ne fa xaraja Abbaas ibn Abdil Muttalib ala nnaas Seydina Urwa mu ne bi Seydina Omar taxawee di wax loolu muy wax nit ñi nekk ci jàkka ji di jooy Abdallah ibn uh, uh, ibn Ummi Maktum nekk ca gannaaw di wax aaya yooyu ñii di jooy nit ñi fees del mu ne Seydina Abbaas daal di génn ibn Abdil Muttalib ala nnaas fa qaala mu ne radiyallahu anhu ammu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam di bàytaxu yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne ayyuha nnaas hal inda ahadin minkum min ahdin min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi wafaatihi falyuhaddithnaa qaalu laa sayyidina al-Abbaas ibn Abdil Muttalib agsi ci jàkke ji génn agsi dugg si ne yaa ayyuhan naas eyeen nit ñi ñépp ngi toog di jooyoo Seydina Omar a ngi taxaw di wax li may wax mu ne ayyuhan naas eyeen nit ñi hal inda ahadin minkum min ahdin min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que am na kenn ci yéen koo xam ne yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi dafa am loo xam ne lu mu ko dig ne dina ko defal la wala boog lu mu ko dénkaane bu mu ko dénk wax ko ko wala boog moom am na loo xam ne lu mu yoreel yonent lu ko yonent bi alayhi salaam wax ak loo xamante nii ngir ñu war koo wëyal mu ne képp koo xam ne lool am na ah ku yonent bi alayhi salaatu salaam def ahida man ahida ku mu dénk ahadukum minkum min ahdin ku mu dénk dara fii wat yi mooy ci feebaram bi am na kenn koo xam ne nee na la lii wëg lii wax la loo xam ne ngir ñu wëyal ko après te loo xam ne ñu war koo xam rawatina ñun wax ahlu baytu ba taxaw ci fal yuhaddis naa na ñëw wax ñu mbir moom waaw xaalu nit ñépp ne laa ne yaa abbas non amul dara lu ñu yonente ma lay saar saam dénk ci feebaram bi amul dara lum ñu dénk waxul kenn yaay xalifa par exemple waxul kenn par exemple yow sama alal sàngam nañ la ko jox loolu dinañ ñëw ci côté boobu waxoon nañ la dinañ ñëw ci yonent ma lay saar saam wasiya yim def xam ne gis nañ ci yu bari ak yooyu ci côté euh, yim doon riwaay yi ñëw ne da doon wax ne ñu saraxel ko ay ay ay kiiwu or yum yoroon ak yu mel noonu ne nañ ko saraxeet yooyu ak yi ci ñëw insha allah dinañ ñëw ci loolu nga xam ne dañ koy beral après insha allahu taala la nataajjal wallahi nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi bad'in wa fi xatami insha allahu ta'ala hatta yatawaffaana allahu ta'ala ba ni ñuy génn àddina insha allahu ta'ala nahnu jami'an wa ma zaalika wa ma zaalika ala allahi bi aziz yal nañu ko buur yàlla defal amiin kon mu ne nit ñi ne ko déedéet yow al abbas qaala saydna al abbas ne comme gis ne saydna omar mi taxaw fi moom di wax tontuwul moom mu ngi ci lim nekk rek Seydina Omar Seydina Abbas ko hal indaka taxaw est ce que am nga lenn ci xam-xam que ne yonent bi ci feebaram bii am na kenn koo xam ne wax na la loo xam ne lu ñu war a wëyal après la ak ndénkaane wala lenn lum la wax loo xam ne lu ñu war a doxal la est ce yow am nga ci lool xam-xam ya Omar qaala la Seydina Omar ne déedéet léegi nag comme que leer na ñépp nee nañ amul dara lu yonent bi aleyhi salaatu salaam wax kenn ci aparté moo tax dinañ ñëw ci waxu chiites yi al yi nga xam ne waxu caaxaan yi ñuy wax naan yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa daal di dénk ne def testament ne Seydina Ali mooy nekk xalifa yooyu xam ngay leeral nañ ci yu bari ne Seydina Ali ci boppam masula taxaw ne man yonent bi aleyhi salaatu salaam te bañu ko laajee def maa dénk dara ci xilaafa wala benn xam-xam bu spécial boo xam ne dane ma lu jullit ñi war a xam loo xam ne dañu ko beral ñun a ahlul bayt loolu amut laaj nañ ko ko ne ko mais yow est-ce que son nañ ko saxaabi bi daf ko laaj ne ko mais im nee xalifa dama lay laaj yaa amiral mu'minin dafa am loo xam ne yonent bi alei satu salaam daf leen ko beral mu ne mukk lu dul li nekk ci saxiix gi sama kayit gi ñu defoon ci jaaseem ji mu génn ko li fi nekk mooy diya yeeg indemnisation yi te loolu ñépp xam nañu këne du moom rek la jagloo woon mu ne amul beneen bi mu ne lu dul ab compréhension boo xam ne moom la buur yàllay jox ku ko neex waaw amirul mu'minin ali ibn abi talib abul hasan wal husayn abu turab asadullah al ghalib alayhi ridwanullah wax loolu ay nit taxaw ne ko non non non rek seen wax ji mooy lool waxoo bon Seydina Ali lii mu wax bon non am na quand même malgré wax lool waat ci yàlla ne amul dara lu looloo xam ne lu lu lu leen yonent bale saa saam beral yow nga taxaw ne si am na quand mooy nee ko yaay xalifa hada qawlu hada la moo tax fii kenn dina jóg wax waaw ne la naam nu sallim alxadisu daif waaye dinañ gis après bu ñuy fal xalifa est-ce que Seydina Ali dina taxaw ne man waxoon nañ ma ko du gis nañ keroog trois jours avant mu génn àddina wala quelques jours bi ko Seydina al Abbas bi mu génnee nit ñi naan ko yaa Abal Hasan kayfa asbaha rasulullah alayhi afdalu salatu wassalam yow Abul Hasan naka la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xëye mu ne asbaha bihamdillahi bari'a mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam de xëy nañu ngi sant yàlla wér Seydina al tee ci loxoom ne ko wallahi innaka ba'da thalathin abdul asa ne ko yow fii ak ñetti fan jaamu bant ngay doon mooy dañ lay topp dangay toppe mais yow du yaay toppe waaw man xam naa ak dee faatu ci xar kanamu doomi sama baay di Abdul Muttalib ak sëtam waaw yonent bi alayhi salaam du jóg ci feebaram bii nañ dem laaj ko ana mbir mii ginnaaw moom kan moo koy wutu ci kan lay nekk bu dee ne ci ñun lañu xam ko bu dee ci ñeneen la ñu xam ko mu daal di ñuy dénk Seydina Ali ne man duma ko def waaw parce que buñ demee laaj ko ko mu bañ jox ko ñeneen bu boobaa nit ñi ginnaawam doon ñu ko jox ba faw te man Seydina Ali la asaluhu daal la asaluha abadan la asaluha rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam abada duma dem jame ci yonent bi alayhi salaam di ko laaj naan ko kan mooy nekk xalifa yu ginnaaw kooku bu doon ne xam na ne mooy xalifa dénkoon nañ ko ko doonu ko kullu hada qawlun ba qawlu batilin wa kadib wa buhtaanin wa zuur waaw yaftarunahu ala amir almuminin rabiu xulafa arrachidin almahdiyin sayidna ali ibn abi talib abu turab abulxasani walxusaini radi allahu anhum kon sayidna abbas ne ya umar eh, hal indaka ya umar min ilm ya umar est-ce que am nga ci xam-xam que ne yonent bi saa saab am na ndénkaane gu mu def am ñu mu ko wax yow am nga ci xam-xam wax na la lenn loo xam ne ah wam nan lay demeek yooyu ma wax na ci dara Seydina Omar ne la qaala fa qaala la fa qaala al Abbaas Seydina al Abbaas nag bi ñépp ne laa mu ne ashhadu ayyuhan naas anna ahadan laa yashhadu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi ahdin ahidahu ilayhi fi wafaatihi wallahi alladhi laa ilaha illa huwa laqad dhaaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-mawt Seydina Abbaas ne kon nag yéen nit ñi ginnaaw lii maa ngi seede ne aw ashhadu ayyuhan naas an ahadan laa yashhadu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam li fi wafaatihi wallahi alladhi laa ilaha illaa huwa laqad dhaaqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon de maa ngi seede yéen nit ñi leen maa ngi seede ne amul kenn ci yéen ku taxaw seede témoigner ne yonent bi alayhi salaam am na lenn lu ko wax ci feebaram bii lu mu ko dénk loo xam ne lu ñu war a wéyal ginnaawam la. loolu yéen ñépp a ko wax maa ngi koy seede wallahi wallahi alladi laa illa hu maa ngi waat man nag al abbas maa ngi waat ci boroom bi nga xam ne allah mi nga xam ne amul benn buur illaa huwa kudut moom bu ñu yelloo bu yellu ñu jaamu ko laqad dëgg-dëgg zaaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al mawt waaw yonent bi aleyhi wassalaam mos na dee gi boroom doon wax kullu nafsin dha'iqatul mawt waaw waaw lii mooy dëgg wu ma déglul waxu jaxale yi nga xam ne di wootee naan ay ay suufis ay suufi lañu wala dañuy jaay ne ñoom wala yonent mi aleyhi salaatu wassalaam faatuwul ak faatu na bu dee faatu gii faatu na waaw léegi waxal geneen dund waaw kay mais bëgg a gëmloo nit ñi ne même loolu waaw làqu loolu lépp wax la rek mais mooy waxin la gu rafet waaw làqu na waxin la gu rafet waaw te buur yàlla euh, dafa bëgg ñuy wax ahsanal xadiis waaw ak tamit bu ñuy wax ñuy wax ne euh, alladina euh, buñ déggee wax fa ba ñu topp ahsana la gën a rafet waaw mooy loolu waxi lu rafet la waaye kanta faatu na bañ denc ko loolu am na xabroo ma nga madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa waaw loolu moom euh, ku ciy nekk di wax sax kooku moom euh, am xelam ci boppam rien di ko tontu sax loolu façon façon ànd moom ci wàllu euh, basees googu la waaw kon mu ne wallahi wallahi alladhi la ilaha illa hu sayyidina al abbas ibn abd al muttalib am alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne wallahi alladi laa ilaha illa hu maa ngi wàcc boroom bi nga xam ne tabaaraka wa taala amul benn buur bu yelloo ñu jaamu ko ku dul moom laqad dëgg-dëgg zaaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al mawt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal dinay mos dee qaala sayyidina Urwa nee na xoola riwaaya kii bi al al al biñ la doon wax bi jaar ci mooy bu imaam ibn Isaaq ak al imaam Abdurrazaaq ak al imaam at-Tabaraani yu ci yoonu Ikrima mu ne anna al-Abbaas qaala li Umar radiyallahu anhumaa mu ne hal dane qaala li Umar dafa wax Seydina Umar ibn al-Xattaab hal inda ahadin minkum ahdun min rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam fi dhaalika qaala laa qaala fa inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad maat wa lam yamut xatta xaaraba wa saalama wa nakaxa wa tallaqa wa tarakakum ala mahajjatin waadixa waaw ah, foofu Seydina al-Abbaas ibn Abdil Muttalib Seydina al-Abbaas ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhu mu ne mu wax Seydina Omar ne ko hal inda ahadin minkum ak mbooloo mi ci jàkka ji est ce que am na kenn ci yéen ahid ahdun min rasulillah est que am na kenn ci yéen koo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam daf ko am lu mu ko dénk wax ko ko lu ñu war a wéyal ginnaawam ah est ce am na est ce loolu am na fii daalika ci lii qaala la Seydina Omar ne déedéet mbooloo mi ne déedéet qaala sayyidina al abbas ne fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad maat yëg leen ne yéen nag mbooloo mi yépp doo yow Omar mi taxaw di wax inna rasulallah fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad maat ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ma ne génn na àddina man al abbas di bàyyi taxam maa ko wax waaw walam yamut tafaatuwul xatta xaaraba lu dul ne xare na waaw yi ko boroomam digaloon yépp def na ko xare naag kafare yeeg marade yi yéeféer yi xare naag ñoo wasaalama mu jàmmoo ak ñenn ci ñoom am ay accord de paix ak ñoom comme Hudaybiya ak yeneen yi nga xam ne xay ak yu mel noonu ginnaaw bi mu xaree wa nakaxa mu denc ay soxna wa tallaqa am nañu fase wa tarakakum mu bàyyi leen ala mahajjatin waadiha ci yoon woo xam ne woleer leer la waaw Seydina al Abbaas wax lii waaw moo tax euh, nouvelle lu faatu yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo dajalee riwaayaat yépp xool da gis ne ñaari nit ñaari nit ñoom la mbir mi ñoom ñooy ni nga xam ne ñoom la suñu borom daal di dalal ci saxaaba yi radiyallahu anhum sinon ku dul ñoom ñaar daanaka sam xel xawoon naa dem Seydina Omar gis nañ ci xadis bii weesu li wax jataay bii weesu wal xadisu fi saxix imam al Buxaari rahmatullah alayhi gis nañ ko tamit ci riwaaya al imam Abu Hurayra inda ibn Isxaaq bi sanadin saxix Seydina Omar radiyallahu anhu nee na man bi ma mbir mi bi ma leeree Seydina Siddiq jàng aay ma xam ne dëgg la waay waay maata rasulullah sallallahu sama yaram wi sama tànk yi attanatul sama yaram wi rek maw daal di wadd ci suuf dama daanu hawaytu ila al waaw sama tànk yi rijlaaya laa tuqil lu nii rijlaay te mënatuñ maa téy ma ma bupp daanu waaw dinañ ñëw ci ayna ay ayna Ali ibn Abi Talib ayna Seydina Ali wa ana Seydina Ali ibn Abi Talib ayna Uthman ibn Affan al-Mi'ta ana ñoon ñuy anañu ñu mel noonu anañu ah nouvelle bi dafa bouleversé ñépp ñépp la perturbé waaw Seydina Siddiq jóge fële ak fasam ak i jooyam ba mu akse waxul ak kenn dugg def li mu def génnaat wax ak nit ñi sabbata allahu aba bakr walakin sabbata allahu al abbas ibn abdil muttalib abdil muttalib aydan buur yàlla ñaar ñii la teg la la la la def mbir mi li muy tar tar tar ñoo indiwaat nit ñi seydna al abbas waaye rawatina seydna siddiq radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon bi Seydina al Abbaas waxee lool ñu ngi ba léegi ci riwaaya ibnu Lahi'a ah, riwaaya al imaam ibnu Lahi'a bi nga xam ne bi sanadin da'if wa riwaayatu fi ah, dalaa'il an-nubuwwa li al imaam albayhaqi raxmatullahi aley mu ne wa aqbala abu bakr min as-sunh wa aqbala abu bakr min as-sunhi ala dabbatihi hatta nazala bi baabil masjid thumma aqbala makruban hazinan fasta'dhana fi bayti ibnatihi Aïsha radiyallahu anha fa adhinat lahu fa daxala mu ne Seydina Siddiq entre temps mu jóge as-Sunh nekk fa nga xam ne mooy këram nga nekk ca kaw ca soxnaam sa bint Xaarija bokk ci waa Ansaar bi mu dëgmalee agsi mu ne mu ngi waroon ci war waayam riwaay saxiix bi wan nañu aw fas la woon xatta nazala bi baabil masjid ba ni muy wàcce ci buntu jàkka ji wa aqbala makruban xasina mu ngi dégmal moom as-Siddiq radiyallahu anhu makruban xasina njàqare moo ko jàpp tiis ak njàqare dugg ko lool fasta'dana fi bayt ibnatihi Aïsha fa adinat la fa daxal bi mu agsee malgré tout waaw du tax yi yi suñu boroom jàngale comme ci suuratu nuur bala ngaa dugg kër da ngay da ngay yëglu malgré tout ça dañuy respecté yooyu allahu akbar sabbatahu allah qad sabbata allah siddiq waaw mu daal di ñaan ndigal kër sayyidatu néeg sayyidatu Aïsha mu daal di koy jox ndigal ne ko man nga agsi mu daal di dugg mu ne wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qad tuwuffiya ala ala al-firaash wan-niswatu hawlahu fa xammarna wujuuhahunna wastatarna min abi bakrin illaa maa kaana min Aïsha fa kashafa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bi mu dugg see fekk fa soxnaam yi ñu ngi Euh, nekk ci néeg bi wër fi nga xam ne mooy laltu gi nga xam ne ci la tëral kooru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu daldi xëcc seen muuraay yi ba mu des sayyidatu euh, Aïsha ndax doomam la mu ne mu Seydina <coughs> Siddiq ñëw daldi xëcc li ñu muure yonent bi alayhi salaatu wassalaam xool fa xanaa alayhi yuqabbilu mu sëgg daal di koy fóon wa yabkii di jooy wa yaquul di wax moom sayyidina Siddiq naan laysa maa yaqulu ibnul Xattaab shay'an waaw mu ne laysa maa yaqulu ibnu yaqulu ibnul Xattaab shay'an tuwuffiya rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam walladhi nafsi biyadihi rahmatullahi alayka ya rasuulallah maa atyabaka hayyan wa mayyitan Seydina Siddiq def loolu ne mais laysa ma yaquluhu ibnu al-Xattaab shay'a li ibnu al-Xattaab nekk ci jàkka ji wax parce que dafa romb dugg génn romb leen ñépp a ngi jooy a ngi taxaw naan yonent ma lay saa saam faatul mu dugg xool bi gisee ba vérifier gis ne dëgg la si si faat maata Rasulullah yonent ma saa saam génn na àddina mu ne laysa laysa ma yaquluhu ibnu al-Xattaab shay'a ibnu al-Xattaab di Omar ibnu li muy wax du dara. tuwuffiya rasulallah rasulullah ndawal yàlla li génn na àddina walladi nafsi bi yede wat naa ko ci ki nga xam ne man sama bakkan as-siddiq abu bakr sama bakkanam a ngi ci loxo muy borom bi maa tuwuffiya faatu na rasulullah ndawal yàlla li génn na àddina rahmatullahi alayka ya rasulallah yal na yërmande yàlla du deñ nekk di ànd ak yow di nekk sa kaw yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow ndawal yàlla ji maa atyabaka hayyan wa mayyita ana lan moo kan moo la gën bi ngay dund ak bi nga génnee àddina thumma ghashaahu bi thawb ginnaaw gi mu muuraat fi mu xar kanamam gi mu woon ngir xool muuraat ko thumma xaraja sari'an ila al masjid yataxatta riqaaba an hatta ata al minbara nee na ni mu gën ci jàkka ji di jéggi nit ñi di romb ba ni muy agsee ci minbar bi mu ne wa jalasa Umar hiina ra'a Abaa Bakrin muqbilan ilay Seydina Umar toog bi mu gisee Seydina euh, Siddiq dégmal ci moom waaye xam nga lii hada lii lañ la ah, lii munkar la waaw parce que gis nañ riwaaya yu wér yépp yu Seydina Abu Abu Hurayra yi bi sanadin sahih wa huwa fi fi fi fi fi fi fi fi fi sirat ibn Hisham waaye gis nañ riwaaye al imaam al Buxaari rahmatullah alayhi moom lañ gis bi wees wa qad rawaahu ashaabu sunani wa kadhalika al ah, imaamu Ahmad bi bi asaaniida saxiixa yooyu nekk ci saxiix imaamul Buxaari mooy danay Seydina Omar toogal Seydina Omar bañ waaw loolu la Mawlaana Ibn Abbaas wax loolu la Seydina Sayyidatu Aïsha wax loolu la Mawlaana Ibnu Abu Hurayra daal di wax xaafidu saxaaba radiyallahu taala anil jamii nee na Seydina Siddiq ñoom ñépp nee na ñu wax wax Seydina Omar toogal dafa bañ loolu moo tax lii nakaara la mooy lii na lii nii dëgërut mooy lii nii waxoon nañ la riwaaya bi mooy mursal la waaw waxoon naa la ne beneen man na dëgëral benn ci yenn yi waaye yeneen yi sax li ko dëgëral mooy yeneen xadiis yi mais am na passage yoo xam ne buñ ci ñëwee dinañ la leeral que ne lii moom lii nii fiihi nakaara voilà déedéet Seydina Omar gisul Seydina Siddiq rek toog déedéet mu dëgmal ko mu toog déedéet déggoo li Mawlaana Ibn Omar tamit wax ne Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Siddiq dafa ñëw wal hadiisu sahih qad rawaahu al imaam Ibn Abi Shayba mu ne dafa ñëw ne ko ayyuha rajul waaw waaw muy bañ ne du dégg mu waqa inna Abaa Bakr marra bi Umar wa huwa yaquul maa maata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala yamuutu hatta yaqtula allahu almunaafiqiin mu ne dafa romb Mawlaana Ibn Umar mu ne eh, eh, yonent ma eh, Seydina Abu Bakar dafa romb bàyyam mu naan yonent ma la saa saam génn àddina ak loolu mu ñëw ne ko hee ayyuha rajul yow mii di wax waaw ay giiw ak mu ne loolu mooy wane ne. riwaay yooyu yëpp bii wér bii nekk sax imaam Buxaari bu sayyidatu sayyidina abu abul abbas mawlaana ibnu abbas ak sayyidatu Aisha loolu moo gën a dëgër fopp li fiihi nakaara mooy ne mukk sayyidina Omar gisul sayyidina ak si rek mu toog déedéet sayyidina Omar ibnu al-Xattaab radiyallahu toogul déedéet ndax gis na Siddiq non non non dane ko sax toogal mu bañ li muy wax parce que dahsha gi moo ko jàpp manula imaginer lii ñuy wax dëgg la non man da nekk parce que yonent mi salaam dafa def comme ni Seydina Muusa ibn Imraan alayhima afdalu salaatu wassalaam daal di def dem rek ci rendez-vous bi dina ñëwaat kon fii bu ne bi nga xam ne ci la dugg thumma xaraja sari'an ila al-masjidi yataxatta riqaaba an-naas hatta ata al wa jalasa ba ni ñuy dikkee ci minbar bi mu daal di toog ah après mu ne Seydina Omar daal di toog bi mu ko gisee laa kallaa lam yajlis ibn al-Khattab ibn al-Khattab toogul parce que gis na Siddiq ah kon loolu noonu déedéet wa qaama Abu Bakr ila janb al-minbar mu ne Seydina Siddiq daal di taxaw ci côté minbar bi wa naada an-naas woo nit ñi fa jalasu wa ansatu ñu daal di ñëw daal di toog daal di noppi fa tashahhada Abu Bakr bima alimahu min at-tashahhudi wa qaal Seydina Siddiq daldi mooy ubbi xutba bi seede kenn ku bu borom bi nekk benn kenn waaw seede ne rasulullah Seydina Muhammad mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qaala ginnaaw gi mu ne inna allaha azza wa jalla na'a nabiyahu ila nafsihi wa huwa hayyun bayna adhurikum wa na'aakum ila anfusikum wa huwa al-mawtu alladhi hatta la yabqa ahadun illa allah azza wa jalla qaala ta'aala wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul al-aaya nee na Seydina Siddiq daal woo nit bi ñëwee daal toog di ko déglu mu daldi def lool ginnaaw gi mu ne ubbi xutba bi mu ne inna allah azza wa mu ne buur yàlla de màgg na tedd na naa nabiyahu ila nafsihi wa huwa hayyun bayna adhurikum mu ne suñu bo borom bi tabaaraka wa taala daal di nay tàgge yonent bi alayhi salaatu wa yëgle ne day faatu ah wax ko ko. fekk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi woon suñu biir mu ngi woon seen biir wa huwa te loolu nag mooy al mawtu alladhi laa yab laa yabqaa ahadun illa allah mooy dee bi nga xam ne bu ñëwee du fi bàyyi kenn ñépp la yóbbu ba mu des ki nga xam ne euh, mooy moom borom bi tabaaraka wa ndax dundam dee du ko gaaral dundam dee du ko gaaral waaw wala yabqa ahadun illa allah azza wa dee bu ñëwee du kenn du fi des ku dul borom bi azza wa jal màgg na akbar ba pare mu ne qaala taala borom bi tabaaraka wax na wa ma muhammadun wax na aaya boobu ci suuratu al imran seydinaa muhammad de nekkul illaa rasul ku lu du ndaw yàlla qad xalat wéyoon min qablihi lu ko jiitoon ar rusul yi am na yonent yu ko jiitoon yu fi newoon aleyhim salaatu wassalaam afa in maata newatuñ fi afa in maata est ce que bu faatoo aw qutila wala ñu ñu bu faatoo wala ñu rey ko ah ah inqalabtum da di dellu ala anqaabikum seen gannaaw al fa qaala Umar bu waxee aaya bi nee na Seydina Omar ne hadihi al fi al qur'an est-ce que mu ngi ci al qur'an wallahi maa alimtu anna hadihi al maa ngi wàcc yàlla ne masuwaa xam ne aaya bi wàcc nañ ko wàcc na avant bés bii nii waaw xam ne aaya mooy xamu ko woon hein selon riwaaye bi waxoon nañ la ça supposé en tout cas ci waxu riwaay yu wér yi que ne peut-être que mu koy dóoru dégg wala dañ ko ko fàtte looloon tiis wi tax na an sathumul musiba maa xafidu min kitaabillah musiba bu rëy gi moo leen fàtteloo lañu mokkaloon ci téereb yàlla bi te yeneen yi ci yi ci suñu boroom Seydina Siddiq di teg ne wa qaala allahu taala li muhammadin sallallahu alayhi wa mu ne leen te borom bi tabaaraka wa taala wax na seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam innaka mayyitun wa innahum mayyituun waxoon waxoon na ko tamit ne innaka mayyitun yow dangay faatu wa innahum te ñoom it la mayyituuna wa innahum mayyituun ñoom itam dañuy faatu waaw wa qaala taala lépp alquraan mu ne leen tamit te bi bu màgg bi bu kawe bi nee na kullu shay'in haalikun illaa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un suuratul qasas ci aaya 88 fin mu ne kullu shay'in haalikun illaa wajha lépp loo xamante ne lépp lu existé dina dee dina fi jóge illaa wajha ba mu des moom borom bi tabaaraka wa taala moom moom moom moo fi gaaral lahul hukm moom lay atte ñeel wa ilayhi te ci moom borom bi turja'una ngeen di dellu wa qaala ta'ala mu boole mu tegaat ci ne kullu suñu borom nee na ba léegi kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram suratu rahman aaya 26 ak aaya 27 sayyidna siddiq aaya riwaaya ba léegi bu eh, sayyidna urwa min tariqi ibn ah, ah, ibn lahi'a mu ne Seydina Siddiq teg ci ne kullu man alayha fan ne suñu wa qaala taala suñu boroom nee na kullu man alayha fan képp koo xam ne mu ngi ci kaw suuf fii fanin dina jeex lépp lu nekk ci kaw suuf foo jaar di nga jeex waaye du kaw suuf rek waaye ku nekk feneen hatta fi samawati al ula wa fi euh, leneen ak feneen kullu man alayha fan kooku tamit day jeex képp ku nekk ci kaw suuf dina jeex wa yabqa wajhu rabbika la jalali wal ikram kii des mooy sa xar kanamu borom mooy lan mooy mooy nekk sa borom waaw mooy sa wajhu rabbik sa nekk nekkinu borom mooy sa nekk nekk borom moom mi nga xam ne nekkul koor nekkul foo xam ne dañ koo tëj foo xam ne espace bi moo ko régir non non moom mooy des dhul jalali yi borom màgg gi wal ikram ak teraanga yi am na wa qaala ta'aala mu tekki ne kullu nafsin dha'iqatul mawt wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyaama suuratu aali imraan aaya 185 mu daal di ciy teg as-siddiq ne leen wa qaala ta'aala te borom bi tabaaraka wa ta'aala nee na kullu nafsin bépp bakkan dha'iqatul mawti day ñam li nga xam ne mos li nga xam ne mooy dee wa innama tuwaffawna ujurakum te dëgg dëgg des nañ leen matal fay leen ujurakum seen pay yawmal qiyaama ba mat sëkk duñ ci wàññi dara ku nekk la muy am fa man ya'mal mithqaala dharratin xayran yara wa man ya'mal mithqaala dharratin sharran yara képp ku jëf lu néew lu gën a néew pepp suuf wala atom ci lu bon di nga ko gis waaye ku jëf lu gën a néew loolu ci lu baax it di nga ko gis kon wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyaama mu ne loolu lépp la sayyidna Siddiq wax summa qaala mu gaal di wax ne inna allaha ta'ala ammara Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa abqaahu xatta aqaama diin allah wa adhara amra allah wa ballaga risaalata allah wa jaahada fi sabiilillah summa tawaffaahu allahu ala daalik wa qad tarakakum ala tariqatin ala tariqa falan yahlika haalikun illaa man ba'da al bay illaa ba'da al bayyina wa shifaa faman kaana Allahu rabbahu fa inna Allaha hayyun laa yamuut wa man kaana ya'budu Muhammadan wa yunazzilahu wa yunazziluhu ilaahan faqad halaka ilaahuhu fattaqu Allaha ayyuha nnaas wa'tasimuu bidiinikum wa tawakkaluu alaa rabbikum fa inna diina Allahi qaa'im wa inna kalimata Allahi taamma wa inna allaha naasirun man nasarahu wa mu'izzun diinahu wa inna kitaaballahi bayna azhurinaa wa huwa an-nuuru wash-shifaa wa bihi hadaa Allahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa fiihi halaalullahi wa haraamuhu wallaahi laa nubaalii man ajlaba alaynaa min xalqillaah inna suyuufallahi lamasluula maa wada'naahaa ba'd wa lanujaahidanna man xaalafanaa kamaa jaahadnaa ma'a rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam falaa yubqiyanna ahadun illaa alaa nafsihi thumma nsaraf wansarafa ma'ahu al-muhaajiruun ila rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar allahu akbar mu ne Seydina Siddiq wax wa maa zilnaa wa nahnu fi dalaa'il an-nubuwwa ha boo demee ci dalaa'il an-nubuwwa tome 6 tome 7 bi page 218 foofu la di nga ko fekk ci tabaa bi nga xam ne moom lañ ci yor mu ne Seydina Siddiq ne ginnaaw bi mu waxee laayaat yi aaya yooyu mu inna allaha taala ammara muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa abqaahu wa abqaahu diin allah mu ne boroom bi tabaaraka wa de moo may fan dundal yonent mi alayhi salaatu wa ko fi